ak yooyu yooyu Iblis day soxla yu mel noonu di lëkkaloog ñoom nga xamante ne ay ay collaborateurs yu mag lañu ngir man di faagaagal jaam bi di ko tàyyelloo di ko bañ a defloo li nga xam ne moo ko war kon amaana loolu mooy li gën a dëgër que ne ku mu dal daal yow daal boo kiiwee na nga def li nga xamante ne moom laa alayhi salaatu wasalaam def ngir roy ko ko moom sallallahu alayhi wasallam léegi nag mu des beneen affaire mooy beneen laaj ba léegi ci julli yi ci côté julli ju la raw mooy ñun xam nañu mooy gis nañu yeneen bi saa wax nañu kopp koo xam ne dafa nelaw ci julli dafa nelaw ba julli weesu wala mu fàtte ko fàttaleku ko naka la koy faye mooy jamono ji mu ko fàttalekoo la koy faye léegi bala ñu dugg ci masala bi mooy mais léegi nan la koy faye bu dee ne man julli bi julli bi timis la ma fàtte ko fàtte ko fàtte ko ba fajar wala nañ jël fajar julli bi fajar la woon suba ma fàtte julli fajar man daal yeewu naa jàpp ne man julli woon naa dem ba tisbaar door koo fàttale ko mais bu ma koy fay nu ma koy faye moo ko nan la koy faye suba bi bu koy fay est-ce que ci kaw lay wax wala ci suuf ndax jamonoy tisbaar la demal téye mooy jamonoy la jamonoy tisbaar la ana kon na ko na la koy bàyyee na la koy faye est-ce que ci kaw lay wax wala déet loolu par exemple bu dee ngiru maalikee rahmatullah alayhi ñoom dañu ne bu dee tisbaar la ci kaw la ko ñoom par exemple maalikee rahmatullah alayhi ñoom dañ ne noon nga koy faye mooy bu dee ne ci kaw lañ ñuy wax jullit yoo xam ne ci kaw te loolu boo demee ci loolu imaam al-Akhdari moom ko doon traité ci kiiwam boobu léegi mooy këne mooy euh, bu dee ne tisbaar la jamonoy tisbaar nga fàttaliku li boo koy julli ci kaw ngay wax comme ndax lan al al qadaa'u yaxkil adaa ndax lan mooy fay booy fay day niroog li nga xamante ne moom comme si boo ko doon jooxe ni nga ko doon defe kon bu dee man tàkkusaan laa fàttee julli ba timis jot fàttale wala gee ma fàttale ko ko xam nga waxtu yooyu ci kaw lañuy ñuy wax waaye ci waxtu yooyu noonu boo ci demee it ni nga koy defe mooy ci tisbaar comme ni nga doon jullee tisbaar nga koy jullee mooy ndànk ngay wax léegi nag mu des beneen affaire mooy ne bu dee man julli la joo xamante ne ca dama tukki woon waroon a julli tàkkusaan ñaari ràkka léegi man ma fàtte ko ba ñibbisi bu ma koy fay nu ma koy fay est-ce que ñeent laa koy julli wala ñaar laay julli parce que man ba may war man de dama ko li ma ko doon nar a julli mooy ñaar mais dama koo fàtte nag ba daal di jóge fa ma doon fa sama tukki ba ba ak sama kër bu ma koy fay léegi ma fàttaleku ko nan laa koy fay bu dee ci ngiru Maalikee rahmatullah alayhi ñu ne kon deux fay voilà moo tax moom la imaam al Axdari di wax naan fa in kaanat safariya qadaaha safariya wa in kaanat xadariya qada qadaha xadariya mooy ne bu dee ne léegi nag loolu mooy contrat mooy loolu mooy loolu mooy bu dee ne par exemple julli teew la mooy julli yoo xam ne man sama kër laa nekk léegi ma fàtte koo julli tàkkusaan ba ba ma tukki nag dem ba fa ma tukkee nga xam ne mooy mën naa wàññi booleeg yépp te def naa fa defuma fa lu ëpp bés euh, nombre de jours yi nga xam ne ci laa man a wàññee ak boole bu boobaa mooy nooy def kooku boo koy fay doone man damaa tukki ci tukki laa nekk kon ñaar laa koy julli non yow ñeent ngay julli ndax bam lay war ñeent la woon kon boo koy fay ñeent la woon ndax lan al qadaa'u yahkil adaa ndax loolu war règle la booy booy fay day niroog li nga xam ne moom nga doon fay ci wax yi ak ci jëf yi yépp boo waroon wax ci kaw même bu dee waxtu guddi la ci su ci ci euh, ci kaw même bu dee waxtu la loo xam ne comme tàkkusaan ak tisbaar nga ko fàttaliku ci kaw ngay wax bu dee ne loo xam ne nag ci suuf nga doon wax même bu dee timis la ak heure timis ak gee loolu tamit ci kaw ci suuf ngay wax léegi nag ginnaaw buñ gisee lool léegi nag kon ñu ñëw ci suñu masala bi ñu ko doon a gis mooy euh, kon ñun gis nañu koo xam ne dafa fàtte koo xam ne dafa fàtte julli fàttaleku ko nan la koy fay gis ne ni kook da koy fay te yonent mi alayhi salaam wax na ko man nasiya salaa ak koo xam ne da dafa nelaw ba mu génn ba waxtuy génn aw naama anha gis nañ ñaar yooyu mu ne sallaha fal yusalliha mata zakaraha na ko julli jamono ji nga xam ne ci la ko fàttaleku léegi nag laaj bi mooy mais léegi bu dee waa ji moo ko tey nag mooy bu dee ne waa ji moom moom du fàtte du dara mooy du fàttee ko tey julli tey dafa julliwul du tuub ba waxtu yu weesu nit koo xam ne dafa toog wal iyaazu billah seytaane jay ko ba ak topp bànneexam mu toog ba tisbaar gi weesu waxtu wi tàmbali ba génn ba waxtu mais ba génn complètement te julliwu ko kooku noonu est-ce que kooku noonu te moo ko tey amul dara amul ngànt laysa min ashaabil a'zar bokkul ci ñi nga xamante ne ni euh, euh, euh, boroomi ngànt yi lañ léegi kooku moom moom nan lay def kooku est-ce que dafa war a fay laaj mooy est-ce dafa moom fay bi farata la ci moom wala du farata ndax xam nañ ki nga xam ne boroom ngànt la mooy kuy nelaw at koo xam ne da koo fàtte ñooñ boroom ngànt lañu ak moom moo loolu mooy ku xëm tamit ci la ku xëm mooy ku xëm fekk mu ngi kii waxtu yu ndax ku par exemple koo xam ne wala ku ku koo xam ne dafa manqué mooy dafa mujj dafa dof kooku par exemple bu dee moom julli ko yi ko weesu ci ci ci fekk mu dof kooku bokkul kooku noonu loolu loolu du ko julli ndax lan nekkuloon mukallaf waa ji dof nii waa ji dof jamono ji nga xamante ne nii bu wéree kenn du na ko yow nag taxawal te de te te devenu fou <laughs> yow te te devenu fou le mois de janvier 2017 léegi nag te redevenu normal le 30 juillet 2017 léegi ni ñuy def léegi janvier 2017 ba kii 2000 ba trente juillet 2017 léegi fayal jàppal julli yi ci kii nga fay non non non kooku du fay dara ndax loolu nekkuloon mukallaf ndax rufi'al qalamu loolu kooku ki nga xam ne dafa dof kooku anil majnun hatta hatta yafiq ki nga xam ne dafa dof kooku dañoo mooy ne kooku noonu loolu warul ci moom mooy dadu mais da bokkul sax ci ñi nga xam ne bu julli jotee moom bokk nañ ci alxitaabu shar'i waxul ak ñoom ndax ñi muy waxal mooy ñi nga xam ne ñooy boroom xel yi li ulil albaab te ko xelam dafa muuru woon kon kooku noonu bokkul mais ki nga xam ne day nelaw moo tax suñu borom tamit rufi al qalam boobu mu yëgal ñu ci xadis bii que ne bu dee ne ki fàtte xam nga anil anil naa ini hatta yastayqiza kooku it yëgatil nañ ko mooy duñ ko bindal bàkkaar duñ ko prendre rigueur ci li muy def moo xon day nelaw di am yu muy def ci biir nelaw wala yooyu non loolu yëgu ko mais duñ ko prendre rigueur duñ ko kii tekkiwul rufi al qalam tekkiwul que noonu kon mooy yi nga xam ne da koo war ci charian bi mu weesu fekk li da doon nelaw que dootu ko fay non non mooy teggil nañ ko kenn du ko bindal bàkkaar ndax da nelaw ba julli di weesu mais nag da koy fay. voilà loolu sa jàngal ñu fii loolu ci xikmaay affaire bi la mooy dañuy gën leeral que ne rufi al xalamo boobu noonu anin naib boole ci anin naimi hatta yastayqin loolu noonu xam nga ko bokkul ak ki nga xam ne anis sabi hatta yahtalim xam nga bokk bokk na ci ñooñ nga xam dañ leen a yëkkatil ñoom ñoom mooy euh, xalima gi duñ leen toppe dara ki nga xam ne mooy xale la ba ni nga xam ne ci lay nekke majeur par exemple ki nekk majeur xale kooku mooy yëkkati gi ñu yëkkati xalima gi ci moom mooy ne même après bu nekkee majeur kenn du na ko léegi fayal alors ki kiy nelaw yëkkatil nañ ko xalima bi mais bu yeewoo dañ naan ko fayal ki fàtte tamit yëkkatil nañ ko xalima gi waaye bu yeewoo dañ naan ko lève-toi maintenant que tu t'es levé alhamdulillah masha allah léegi nag aywa doxal ngaa gi gadese mooy doxal nga daal di eh, fay li nga xam ne mooy sa julli contrairement ak ki nga xam ne mooy dafa dof ak ki nga xam ne dafa nekk koo xam ne mooy eh, xale la boo xam ne dafa majeur après léegi nag kon mooy bi nga xamee yooyu laaj bi mooy man waa joo xam ne cette fois si moo ko tey moom moo ko tey ne man waaye yow man damaa julliwul est-ce que kooku day fay wala déet mooy fay bi day nekk farata ci moom loolu waroom xam-xam ni jamaahirul ulama ci madahibul arbaa ah ñoom dañu ne kooku day fay day fay par force mooy xanafiye yi maalikiyey xanaabila yi rahmatullahi eh, alayhim ñoom dañu ne kooku kay day fay non kooku kooku kooku kooku kay saay kooku kay day fay moom jàlla loolu ci loolu c'est clair kooku day day day loolu c'est clair que ni ñoom ñëpp ay fay léegi ñu ne yéen waa léegi fan ngeen seen wax jooju ñu ne wee waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi ne man nasiya salaata fa aw naama anha fal yusalliha mata dhakaraha wala ida dhakaraha ñu ne an ndax fàtte an nisyaanu ci ar ci ci day tekki ñaari mbir day yor ñaari maanaa man na nekk que ne waa ji mooy dafa yëga di ak ñàkk a fàttale ko loolu da koy fà mooy comme ni ñu ni ñu ni mu leere ci hadis bi ni waaye nisyaan day tekki tamit li nga xam ne mooy at tarku amdan bàyyi te tay ko voilà comme li alxuraan ne nasullaha fa nasiyahum ñoom dañoo fàtte mooy nit ñi mooy yéeféer yi bàyyi leen rek yowmal qiyaam tey nasullaha dañoo fàtte woon yàlla fa nasiyahum buur yàlla daal di leen fàtte mooy ne ñoom mooy ne buur yàlla nekkul dalee leen a fàtte te ñëw dootul xam mooy ne moom xam na leen mais da leen bàyyi ta bàyyi leen noonu mooy ñoomit it fàttewuñoon yàlla ah mooy ñoo ko tayoon nasullaha mooy ne ñoom ñoo tayoon xamoon nañ ne seen boroom mi leen digal lii di gis nit ñi di ko def tous les jours leen ci woo ñuy bañ du dañ koo fàtte de mooy dañoo ko tay taraku ibadatallahi amdan dañ leen a neex par leur gré comme ñoom jahlin ñoom abu jahlin sawaay da leen a neex ñu bam kon nasiya nasullaha fa nasiyahum loolu day wane ne kon an nisyan day tekki lan ñoom ñoo bàyyi jàpp yàlla ak ngëm ko tal ta tay ko buur yàlla tamit ah baleen foofu rek voilà kon ñu ne loolu da koy tekki kon nag ci kaw loolu kon mooy dañuy mën a dugalaale ki nga xam ne moo ko tay bakku voilà léegi nga ne eh, yow non yéen texte bi nag moom waxul loon na si bàyyi quoi ndax lii te fàtte mooy fàtte bi moom ñu ne noo de toute façon Euh, du du du loo xam ne fàtte fàtteb tey la fàtteb tey fàtteb tey taxul ñuy wax loolu mu bàyyi tey ko léegi ñu ne la mais xam nga ndax yii mënu nga ko dàq de toute façon da koo d'accord langue arabe moom moo d'accord que ne nisyaan day am ñaari tekki ak fàtte loo xam ne nit ki dafa yëga di dal ko loo xam ne moom moo ko tay te lii comme que ñun dañoo bëgg a am masalaay ki nga dañoo bëgg a xam ki nga xam ne moo ko tey loolu hadis bi ci boppam da koy dugalaale ñu ne te bokk na am na beneen suñu beneen dalil boo xam ne euh, mooy loolu euh, euh, mooy qaida bi naan mooy li nga xam ne affaire la boo xam ne benn kii tanbihul a'la bil adna tanbihul a'la tanbihu bil adna ala al mooy ngi di di di attirer attention nit bil at naa jaare ko ci li gën a suufe alal ala ci bi gën a kawe mooy lan loolu mooy lan mooy ne yow bu dee ne mooy a fortiori li ñu naan a fortiori mooy ne yow bu dee ne dañ ne ki nga xamante ni nii moom dafa toog moom dafa toog fàtte julli ak di nelaw ko nga xam ne tayu ko moom lañ naan malgré tayoo ko mais li nga ko fay mais ki ko tay kay ala baa bi aw laa mais koo kay à fortiori ki nga xam ne moom moo ko tay ne defuma yow même bu dee ne ki am ngànt dañ ne ko malgré tout sa ngànt bi d'accord nañu voilà nga nga am ngànt c'est bien waaye nag dangay fay kooku kay loolu moo gën a néew loolu yonent ma la saa saa dafa yem ci tudd loolu tuddul ki nga xamante ne buñ buñ leen bu ñu dàkkooree que ne yéen li ngeen que ne dàq dàq nanguwu ngeen suñu deuxième nisiyaan bi ñu wax mooy bàyyi tay bi may nañ leen ko mais que le fait que euh, ñoom waa ji comme que yow ki nga xam ne dafa am ngànt lañ ne malgré tout ça da koy fay par force mais ki nga xam ne kay moo toog ne man defuma waaye ko kay la baa bi à force yi ku mel noonu. kooku kay dañ naan ko yow moom ci yow la gën a feddale ko loolu mooy tanbihul a'la bil adna di attire attention ci loo xam ne moo gën a kawe mais jaare ko ci li gën a suufe loolu mooy lan ñu ne exemple comme bu alxuraan ne euh, man ya'mal misqa fa man ya'mal misqaala dharratin xayran yara wa man ya'mal misqaala dharratin sharran yara bu alxuraan ne képp koo xam ne def nga lu toll ni dara lu toll ni atom wala lu ko gën a suufe ci lu baax di nga ko gis képp koo xam ne dafa jëf lu toll ni zarra lu toll ni atom wala lu ko gën a suufe ci lu bon di nga ko gis mais lool kay mooy à fortiori ku def lu mais bu dee yow ku def lu gën wala lu topp di atom di ko gis mais ku def lu ni montagne moom ndax dina ko gis loolu laaj la loolu ñu ne beneen exemple mooy bi alxuraan naan wala taqul lahuma uffin bu alxuraan ne yow sa waajur yi bu leen ne uff mooy pas bu leen ne uff non non lu may wax noonu mooy laa taxul lawumaa uffin uffin du uffan non walaa taxul lawumaa uffin mooy wax waay jàllal na la sa para wax la ba pare nga naan waay yow waay pa bi day déconné waa mooy yooyu bu leen ko wax voilà pas uff rek que ni waay léegi non mooy ne yow comme loolu pa bi wax nga ne waay waay yow ak yu mel noonu loolu lañ la tere ak muy wax nga ciy teg yu mel noonu mu ne yooyu noonu comme que loolu la mais mooy loolu est-ce que mooy alxam nga alxuraan loolu la tere bu leen leen wax mais est-ce que loolu loolu noonu euh, day tegtale non kon nag dóoru leen garaawul kan moo xalaat lool que ne kon dóoru leen garaawul mais mooy dan tanbihul a'la bil adna dóor moo gën a garaaw yow kay ku ñu tere nga naan ko waaye yow way bi moom oh, may mère bi moom o oh, waaye yow yow bu dee lool dañ la tere kay mais wax sàkkantuma laa dóor dóor kay moo gën a tee kon ñu ne comme loolu la mooy ne tanbihul a'la bil adna looloo fi am kon nag mbir mi xool loolu noonu moo tax ñu ne loolu moo tax loolu moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di def fii léegi ñu ne ba léegi euh, léegi ba léegi nii bokk na ci li nga xamante ne nii moo gën a dëgër que euh, euh, mooy mooy gën a dëgëral euh, suñu wax yii nii mooy que ne bon ñu ne waaw léegi xoolal an heure jot waawey ñu ne noonu léegi yéen waa jumhur euh, indi non benn benn dalil kese quoi ndax instant bii dañuy bañ suñu waxtu yu weesu ñu ne waaw may leen ñu benn ñu ne mais yonent bi alayhi salaam dafa wax ci xadis bu nekk sax imam muslim bi muy wax ci wàllu aj gi aj gi bi muy wax euh, ndaw sa ñëwoon ne ko man de sama kii sama waajur dafa amoon boru kii dafa kii ndax mooy dafa doon mooy dafa doon am bor boo xam ne ngir mu pour aj ak yooyu mu ne ndax ma fayal ko mu ne ko waaw kii wël ko ndax aj nga pare mu ne waaw mu ne ko après nga ajal ko mu ne ko fa daynullaahi ndax lan Euh, li nga xam ne mooy detu yàlla boru yàlla axaqu an yuqdaa moo gine yee ñu fay leen ñu fay ko mooy detu yàlla fa daynullahi axaqu an yuqdaa detu boo xam ne buur yàlla nga ko mooy da dax det dafa am ñaari façon det daynul ibaadi wa daynul la mooy jaam bu nekk det day am det boo xam ne envers sa mbokk yi lay doon mooy comme nit ñi aadami yii ne yi humains yi ak det boo xam ne buur yàlla nga ko yoreel yonent ma aleyi salaatu salaam ne ne nag detub yàlla mooy det boo yor boo xam ne mooy damaa yor boor boo xam ne àqu yàlla la moo gine yeey ma fay ko ndax daw laajoon ne ko mais est-ce que bu doon dafa yoral det kenn di nga ko fay mu ne ko waaw dina ko dinaa ko fay kay mu ne ko nag fa daynullahi li nga xam ne nag mooy detu det boo xam ne bor boo xam ne buur yàlla nga ko yore moom axaq moo gën a yey an yuqutaa ñu daal di koy fay ñu ne léegi yow waa ji nga xamante ne nii moom dafa toog julliwul loolu mooy mu tay ko ba waxtu yu mooy loolu ab bor la ci ci loosam boo xam ne boroom bi moo ko waral ci loosam la ko waral mu daal di koy fay ndax ba nga xam ne ci la ci la waxtu wi jot la suñu boroom ne woon aqimu salaata taxawal leen julli ne woon aqimu salaata taxawal leen julli kon mu nekkoon farata léegi nag moo ko tay bàyyi ko ba mu weesu kon loolu det la boo xam ne fekk fayagu ko dootul teggi du teggeeku ci loosam voilà euh, léegi léegi nag euh, ñu ne waa léegi waa jumhur yéen moo baax na léegi ana ana ñan ñoo wax beneen wax bi ñu ne ñooñ moom waa asxaabu ñoo ko mooy ku mel ni waa asxaabu zahir mooy zahiriyé yi rahmatullah alayhim mel ni ñoom imaam ibn na ko noonu moom la imaam moom la imaam ku mel ni imaam al-Shawkaani ibn Taymiya moom it loolu la dëgëral këne képp koo xam ne dafa bàyyi mais jumhur ah, pardon pardon pardon pardon bala ma duggu ci ñi mooy waa jumhur waxuñ ne moom na fay kese mooy ne moom ñaari mbir ñoo koy war ñaari mbir moo koy war mooy ne dafa am ñaari mbir yu koy war waa ji waa ji bàyyi julli tatay ko mooy non seulement mooy li muy njëkk a def day tuub ci boroomam dellu ci boroomam daal di tuub ci càggante ak tamit tayeef gi nga xam ne moo ko tay waxtu yu jot mu war a julli mu tay ko julliwul mu bàyyi ba waxtu yu weesu loolu noonu moom càggante googu ak ak ñàkk amal solo googu mu ñàkk amal solo diiney boroomam ak santaaney boroomam foog mu tuub ci loolu comme si bu tegoonu tànkam ciw xal kën loolu du ko defati voilà mooy loolu mooy li njëkk après nag mu daal di koy fay voilà loolu il fallait me préciser ko léegi nag kon ñu ñëwaat fi ñu woon mooy waa asxaabu zahir ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi ñoom loolu la ñu wax ku mel ni imaam ah, Cheikh Ibn Taymiya benn menn mooy eh, eh, eh, maam ji tamit ku siiw la woon ci ngiiru xanbali yi voilà moom moo bind moo bind ban léegi dama lay bàyyi yow nga vérifier nga xool <laughs> al-Jadd ibn Taymiya voilà bind na téere bu xaw mel ni Bulughul Maram ne moo gën a yaatu voilà moom léegi yow daa la bàyyi nga def recherche yooyu mais pa Ibn Taymiya mel ni mi de bu siiw bi de Ahmad non maamam al-Jadd Taymiya boo bëggee def defal al-Jadd Taymiya rahmatullah yi maamam la woon euh, figure emblématique la ci ngiiru xanbali yi même sët bi it ci euh, euh, bon ci ngiiru xanbali yi la bokkoon muy imam ibn Taymiya sët bi nag moo gën a siiw moo gën a siiw te boroom xam-xam la woon nag bu bu bu garaaw nag léegi moom moom ibn Taymiya moom rahmatullah alayhi moom dafa jàppale wax jooju moo ak ñoom imam imaam Shawkaani yàgg ko taxu koo yàgg yenn yàgg yi yaman gii la dëkkoon moom boroom naylul awtaar rahmatullahi alayhi ak ak saylul jarraar ak téere yu am solo yooyu ak mu def ci usul ak yooyu imaam Ash-Shawkaani rahmatullahi moom it dafa jàppale wax jii nii léegi eh, léegi ñu ne leen léegi yéen nan di tontoo ñoom ne ñoom ñu ne ñoom Euh, ku mel ni imaam al kii euh, euh, Shawkaani rahmatullah alayhi moom dane kii nga xam ne dane ki nga xam ne moom moo tay bàyyi julli du fay moom fi mu ko teg mooy mooy moo lii mooy mooy partie bi ñu ne waa asxaabu zaahir ak ñooñu ñoom fi ñu jàpp ne li ñoom ñoom dañoo jàpp ne ñoom mafhumul muxaalafa lañ jëfandikoo te même bu dee ne <laughs> loolu <laughs> est-ce que mafhumul muxaalafa zahiri yi d'accord dañ ci loolu kan moo d'accord ci mafhumul muxaalafa xam nga mafhumul muxaalafa dafa am ay façon am mafhum yoo xam ne kenn du leen bàyyi xel voilà mais bon loolu moom duñu ko fi ko quoi ndax loolu dafa gudd ay mafhumul xaalib ay ay non non non mafhumul mafhumul wasfi ak mafhumul adad mafhum boo xam ne charte mafhumul zarfayni ak zarfu zaman ak zarfu makan non yooyu moom jarul jarul kii léegi daal kon nañ continuer pour ne pas ñuy déborder comme d'habitude léegi kon mu ne ñi nga xam ne mooy tegtal ñoom ñi ne ñi ne ñi ne du fay dara waru fay ñoom fi ñu ko teg mooy mooy dañu mooy mafhumul muxaata mooy mafhumul muxaalafa mafhumul muxaalafa mooy bu ñu waxee ab wax li ñu wax mooy mantuux bi léegi mafhumul muxaalafa mooy li may dégg contraire wax jooju bu ma nee ku jóg taxaw dinaa ko remercier xam nga man loolu ku jóg taxaw dinaa ko remercier ki bëgg ñu remercier ko moom day jóg taxaw ki bëggul ñu remercier ko moom day toog léegi nit mën na ne loo kii da ne ku jóg taxaw dina ko remercier kon waxam ni mooy ku jógul taxaw du ko remercier pourtant man waxuma loolu ah loolu moom waxuma waxuma ko mais ci sama kaw yu wax ngay comprendre loolu bu dee ne ku jóg taxaw laay remercier kon mooy ku jógul taxaw du mën a remercier léegi nag ñi nga xam ne dañ ne du fay ñoom dañ ne fi ñu ko teg dañ ne. seen première kii dañ ne mbir mi leen la yonent bi alei satu salaam ku fàtte man na nasiya salaata aw naama anha fal yusalliha mata dhakaraha dane képp koo xam ne dafa fàtte julli wala mu nelaw ba julli yu weesu na ko julli jamono ji mu koy fàttale koo ñu ne mais ki tay kay ñu ne ki tay kooku moom du fay dara ndax lan condition bi ci yonent bi alayhi salaatu teg ndax condition bi ci yonent bi alayhi salaatu salaam teg mooy lan ku fàtte wala loolu mooy condition wu nga fay nga julli ko mooy nga fàtte mooy nga nga fàtte wala nga wala nga nga nelaw biddanti wala boo ngan mën naa bañ a nekk biddanti mooy nga nelaw ba mbir yu weesu la daal julli yu weesu mu ne mais loolu noonu da cee deñ condition nag mooy loo xamante ne àtte loo xam ne àtte boo xam ne ci condition la tegu bu condition bi nekkee loolu mooy charte mu nekk bu fi charte bi newul dootul nekk léegi comme que yonente bi alei satu salaam dane kooku kii fay loolu mooy ki ki fàtte wala ki nelaw julli weesu kon mooy bu dee ne kooku nelawul julli euh, nelawul te fàttewul kooku mooy kon du fay dara voilà te loolu wax naa la mooy mazhabu zahiri yi ñoom imaam Daawud ak ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah léegi euh, euh, euh, ku mel ni imaam Ibn Taymiyya rahmatullah moom mu ne <laughs> mooy pour pour dàq li nga xam ne pour dëgëral moom wax bii nga xam ne moom la dëgëral mu ne gaa yi nga xam ne ñooy wuteeg ñii comme ñoom imaam Daawud ak imaam Ibn Hazm ñooñu amuñu amuñu preuve. waaw ñoom ñu ne moom mu ne ñooñu amuñu preuve amuñu benn preuve ci li ñuy wax mooy waa jamaahir mu ne ñoom lay salawum xujja qat amuñu benn preuve du boo xam ne moom la ñuy delloo loxu imaam Daawud ak taalibe mi rahmatullah alayhi di zahiré yi mu ne te ñoom ñu ëpp ci ñoom ñoom mooy waa jamaahir ñoom dañ ne fay du war lu dul ci digal bu bees mooy beneen digal boo xam ne ginnaaw bi sharia ne julli leen léegi kii moom dafa bàyyi julli bi tay ko loolu digal bu bees mooy tax mu julliwaat mu ne fii nii beneen digal amu fi mu ne ñun nekkul ne ñun dañuy dañuy xëccoog ñoom ci ne far que euh, fay farata la que ne euh, ah, ñun du du euh, que ñun loolu du loolu rek la ñuy xëccoog ñoom que ñoom liñ ne farata la mooy ñun d'accord ñu ci mooy ne ñun li ñuy xëccoog ñoom du lool kese que ñoom que ki fàttewul nelawul kooku du fay dara waaye non seulement que mbir mi dafa nekk mais lu war côté loolu obligation la mu fay mais ñun dañoo d'accordul am na leneen loo xam ne d'accorduñ kook waa jamaahir mooy ne le fait que même bu fayee sax buur yàlla da ko dul nangu loolu moom d'accorduñ que ne ñoom que ne bu fayee baax na que ne moom mu fayee mu ñàkk a fayee ci yem pour ñun du daa du ko jariñ dara voilà ndax waxtu wi weesu na ndax ñii ñoom ni ñu raisonné leen la mooy ne daal waxtu bi weesoo te du ngànt bu sharia d'accord comme nelaw ak yii nii mu wax képp koo xam ne danga tay ko mu tay nga bàyyi ba waxtu wi weesu yow boo jullee sa julli jooj du baax ne mooy boo koy fay comme waa ju bàyyi julli tàkku julliwul tàkkusaan ba timis jot kooku c'est fini bu do bu julliwaatoon heure timis mu ne naa julli tàkkusaan dooru julli timis te fekk ba muy bàyyi tàkkusaan moo ko tey amul benn ngànt ñu ne kooku moom julleem du baax fay ko da koo warul ndax de toute façon amul benn sens ndax bu ko defee it ak ñàkk koo def moo yem te tamit même bu ko defee kenn du ko nangul loolu la imaam Ibnu Taymiyya di wax nii léegi am na nag lu bari loo xam ne wax na ko ngir dëgëral li nga xamante ne mooy mazhab boobu euh, waaye waaye euh, imaam Ash-Shawkaani rahmatullahi wax nañ la li wax sax euh, léegi moom mu daal ci yokk beneen couche bi muy wax ba indi waxu imaam Ibn Taymiyya bi moom imaam Ash-Shawkaani mu ne mbir mi mooy li imaam ibnu Taymiyya wax moo ci ne rahmatullah alayhima mu ne ndax man imaam man ash-Shawkaani kat lam aqif ma'a al-bahth ash-shadiid lil muujibiina lil qadaa'i 'ala al-'aamidi wa hum man 'adaa man dhakarnaa 'alaa daliil yanfiqu fii suuq al-munaadhara wa yasluhu li ta'wili alayhi fi mithli hadha al asl al azim illa hadith fa daynullahi ahaqqu an yuqda bi'tibari ma yaqtadihi ismu al jins al mudaf min al umum walakinahu lam yarfa'u ilayhi ra'san <laughs> imaam ash-Shawkaani rahmatullahi alayhi mu ne euh, bi mu tuddee li imaam Ibn Taymiyya na imaam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi dafa étalé wu moom ci mbir mi ngir jàppale mansa bu ñoom imaam Ibn Hazm beek sëriñam imaam Daawud az-Zahiri yu rahmatullahi ala al-jami imaam Shawkaani ne euh, li imaam Ibn Taymiyya wax looloo ci ne te man ban trouvé ñi nga xam ne mooy waa jamaahir ñi naan koo ki ki tay bàyyi julli par force day fay mu ne man de malgré une recherche dure bu bu poussée bu ma ci def ngir ut xool fexe trouver dalil trouvé wu ma ñoom dalil benn dalil boo xam ne mooy dëgëral seen wax jooju que ne ku bàyyi julli tay ko danga koo war a fay par force lu dul aw trouvé wu ma benn dalil boo xam ne buñ demee ci marché bi nga xam ne mooy marché de diñu di nga xam ne ca la ñuy munazara mooy di di di di daal di mm, mooy bi nga xam ne ci la ñuy marché bi nga xam ne mooy ci lay marché de discussion pour argumentation sur le marché de l'argumentation man trouvé ma leen dara loo xamante ne ab argument bu ñu fa mën a loo xam ne dinañ fa mën a dépenser ba seen argument pour dëgëral seeni argument loo xam ne ba pare mu nekk loo xam ne lu ñuy mën a bàyyi xel la lu dul lu dul lu dul ci ci ci mbir mu màgg nii nga xam ne cosaan bu màgg la muy nit ku may benn xadis man benn xadis rek laa trouver waa jamaahir daanaka mooy di dëgër seeni wax mais suuf ko loolu ma malgré tout dëgërul ndax laa loolu trouver wu ma leen ñoom daal li ma gis ñuy moy lu bari di ci jàpp lu bari te loolu moom dalil la boo xam ne moom laa yanfiqu fi suuqil munazara gaay <laughs> gaay mooy ñoom nag dañu xaw a kii mooy gis nga ku mel ni imaam <laughs> imaam Ibn Taymiyya imaam ak façon boobu noonu dañoo xaw a am benn liberté boo xam ne <laughs> ay boroom xam-xam lañ mais <laughs> surtout nag imaam na Hazm non imaam Ibn Hazm moom moom naa mooy seen chef ci côté boobu mooy waa jamaahir dañuy ay kii mais mais ni ñuy fëlañu affaire yi comme si affaire yi ñii daal seen wax ji teguwul fenn xam nga wax ji moom. ah ah mooy da koo waxee neneen rek mais ci wolof mooy wax ji moom waxu jamaahir daal gisamul gi ma leen benn dalil boo xam ne buñ demee ci marché de d'argumentation boo xam ne mën nañ ko fa échanger ba loolu jariñ fa dara nekk argument bu taxaw <laughs> lulul ñoom daal lenn daal laa gis ñu ci mooy mooy fa daynullahi ahqu an yuqda këne de detub yàlla mooy li gën yee ñu daal di koy fay comme ni ne ci sahih imam muslim comme ni ñu ko tudde woon léegi bi ñuy tudd argument waa jamaahir rahmatullah alayhi ñu ne ndax lan ñu ne ñoom feet mu ne ndax daynullahi ñu ne detub yàlla mu ne loolu nga xam ne mooy detub yàlla xam nga yooyu yëpp kon mooy yii farate yëpp léegi nag ñoom ñu ne yooyu yëpp day nekk loo xam ne ku ci deful dara rek detub yàlla la comme que nag moo gën a ñu fay ko mooy ne kon nag boo ñëwee ba yooyu raw la moo xam yaa ko tayab tay bon boo dee tayoo ko xam nañ da nga koy mais boo ko tayee moom ala baa bi awlaa moo gënatee feddale ko nga daal di koy def <laughs> léegi moom loolu la wax loolu la imaam Shawkaani daal di wax euh, waaye xoolal xoolal xoolal léegi kii ci imaam imaam kii al cheikh al éthiopie daal di tontu bi muy kii ci al euh, bi muy saraa sax imaam muslim bi <laughs> léegi moom ginnaaw tamit bi mu cité mooy yii nii boo demee saraa yi noonu lañuy mooy dañuy site wax yi ne waa jamaahir lii lañu wax waa zahiri yi lii lañu wax ku mel ni ñoom imaam imaam ibn Cheikh ibn Taymiyya daal na leen jàppale ci lii ak lii léegi nag comme que dal yooyu léegi nag moom muy tontu muy boroom al bahrul muhitu sajjaaj muy imaam Cheikh al éthiopie bi nekk Makka mu ne mu ne laa yanqadi ajabi min mithli Shawkani al qaa'il bi hadha al kalam fa ay dalilin yatlubu ba'da hadha an-nass al 'azim wa an ayi xujjatin yabxasu maa wuduxi alxujja wa stinaarati almahajja fa yaa ala alajab innahu man yastati an innahu lam yastati an yarudda hadihi alxujjati nayira bal taxayyara fa innahu ba'dama tawwala kalaamahu fi raddi ala ala xujaji alqaa'iliina bi wujuubi alqadaa'i ala al'aamili qaala wal muhtaaju ilaa im'aani an-nazari maa dakarnaa laka saabiqan min umuumi alxadiis fa daynu llaahi axaqqu an yuqdaa wala siyama ala qawli man qaal inna wujuba alqadaa'i bi dalil huwa alxitaabu alawal addaal ala wujubi al ada fa laysa indahu fi wujubi alqadaa'i ala alaamidi fi ma nahnu bi sadadihi taraddud li annahu yaquulu almutaammidu littarki qad xutiya bi salaati wa wajaba alayhi tadi tadiyatuhu fa saara daynan alayhi wa daynu laa yasqutu illa bi adaa ila axiri ma qaal Euh, mu ne mais <laughs> c'est que Cheikh al Éthiopie euh, euh, bon hafizahullah moom dafa xaw a niroog ñoom mooy <laughs> mooy liñ doon la sànk ci kii nu mu ñoom imaam Ibn Hazm imaam Ibn Taymiyya imaam Shawkaani yi <laughs> moom en moom noonu la xaw a mel mooy dafa nekk koo xam ne moom moom moom it ku xaw a libre la moom waaw di ali cheikh ali ibn adam ibn Musa <laughs> al éthiopie al walawi voilà fële am na cours yu mu doon jàngale ci kaaba gi mais gëj naa ko gis nag moom naa def na un naa et quelque wala deux gisatuma cour en direct yu mu doon def boo demoon archive da nga ko doon gis mais foog naa def na deux ans gisatuma ko euh, mooy lay eh, téere yim bind lay shara noonu lay jàngale léegi léegi eh, moom mu ne mooy dafa xaw a niroog ñoom ci côté boobu léegi nag mu ne <laughs> <laughs> laa yanqadi ajabi min mithli Shawkani al qaa'il bi hadha al mu ne man de sama sama yéemu du du deñ ci ku mel ni imaam ash-Shawkaani mi nga xam ne mooy tenir wax ju mel nii ndax fa ay dalilun yatlubu ba'da hadha an-nass al-'adim mais ana ban dalil lay sàkku moom imaam ash-Shawkaani ban dalil la bëggati ginnaaw texte bu bu bu màgge nii te leere mais wa ay mais texte bu màgge nii ginnaaw texte bu màgge nii lan la soxlaati wa an ay hujjatin yabhasu ma'a wuduhi al-hujjati wa sinarati al-mahajja mais ban preuve la bëggati gin lay sàkku di ko wër di ko rechercher bim naan mu naan chercher naa chercher bu metti mais trouver wu ma waa jamaahir liy dëgëral seen wax loo xam ne lu ñu mën a dépenser la ci suuqul munadara ci marché argumentation bi trouver wu ma leen dara lu fa day ñu la ak xoñuq da mu ne mais lan la bëgg moom imam Shawkani <laughs> mooy presque ñoom ñoo niroo ay ay ay <laughs> ñoo ñoo niroo ay ay ni ñuy waxe <laughs> mooy tamit bon ci seen wax ngay gise tamit seen tempérament seen tempérament mooy dañu nekk ñoo xam ne eh, eh, seen ta seen tempérament boo kii da ngay xam ne ñu kii la ñu tàng lañu te mooy buñ jàppee ne lii mooy lii gën a dëgër leneen li moom mooy eh, duñ ci dem ak ay dos de la cuillère voilà doowu luus bi moom duñ ko ci deme léegi mu ne mais ana lan la bëggati ana lan la imaam Ash-Shawkaani bëgg fii waaye bana ban preuve lay chercher ginnaaw bi nga xam ne waaye xujja gu leer nii leere nii mu ne fayaalal ajab waay waay woonaa sama géemu waay ndax moom kat innahu lam yastati an yarudda hadhihi al-hujjatu an-nayyira manul ndax moom imaam Ash-Shawkaani rahmatullah alayhi manula delloo li nga xamante ne mooy preuve bu leer bii bal taxayara dafa dem ba ëlëmu sax dafa dem ba moom amatul mooy dafa dem ba xamatul mooy mooy taxayara mooy koo xam ne dafa dem ciw yoon comme di dem di chercher dara nga dem ba mënatoo dem mënatoo dëkk mënatoo def pas en avant mënatoo def pas en arrière ndax mbir yi dafa lëbëjoo ci yow mu ne moom looloo ko mu dal ñu ne ko waale wooy Cheikh euh, Ali ibn Adam lu tax ngay wax mu ne fa innahu ba'dama tawwala kalaamahu fi raddi ala hujaj al-qaa'ilina bi wujubi al-qadaa'i ala al-'aamili qaala wal-muhtaaju ilaa ma'aani an-nadar maa dhakarnaa laka saabiqan min 'umuumi hadiis ndax moom ginnaaw bi nga xam ne ci la guddal waxam ci delloo preuve ñi nga xam ne ñoom ñoo wax loolu que ne dafa war ci tay bàyyi julli kooku par force day fay. te mooy waxu waa jamaahiru te loolu mooy waxu waa jamaahirul ulama mu ne ginnaaw bi mu yaatalee lool ginnaaw bi mu yaatalee loolu mu ne moom euh, imaam ash-Shawkaani dafa mujj ne kene euh, euh, ginnaaw bi nga xam ne ci la kii ngir delloo waxu noonu mu ne moom bi nga xam ne ci la def loolu daal di yëkk euh, kii ngir bën a bëgg bëgg a delloo wax yi def ci baax bu gudd a gudd moom dafa dem ba mbir yi daal di la bëjoo ci moom mu ne li nga xam ne moom lañ soxla ngir di ci bàyyi xel xoolaat ko bu baax gin koo euh, xoolaat mooy li ma la tuddal léegi que ne ci euh, mooy umum li nga xam ne généralité wu wax ji suñu borom ne non bi yonent ma ne saab saab ne fa daynullah ahqan yuqda deetub yàlla moo gën a yeey ñu daal di koy fay mu ne rawatina kene waxu ñi nga xam ne këne moom euh, farataak fay dafa war a nekk ci ci dalil la war a tew ñu ne waa ndax waa jumhur ñoom dañ ne ñun li ñuy wax waxu amrun jarid benn la gis nga ñun suñu charia ci boppam yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam ci boppam mooy ñu kooku dafa war a fay ki nga xam ne dafa ta dafa moo ko tay bàyyi bi nga xamante ne mooy mooy mooy dalil bi naan euh, euh, euh, nañu mooy ki ki ki nga xam ne dafa mooy farata mooy par force la war a jooxe mbir mi ci waxtoom waaye loolu mooy tegtale ne loolu dafa bu ko warawee da ko war a fay imaam Shawkaani ne loolu xam nga loolu noonu bokk ak ñun li ñuy wax ñun li ñuy wax mooy koo xamante ni nii mbir mi da ko day fay moo ko tay bàyyi ko voilà loolu la léegi euh, léegi kii ne kii ne léegi bi mu waxee ba pare boo bu wax lu bari ma Shawkaani ba pare mu ne wa idaa arafta haadaa alimta anna al maqaama min al madaayiq <laughs> mu ne boo xamee lii ndax dane boo xamee lii nii ñu la wax que ne léegi mbir mi mooy mooy malgré li mu wax yépp mu ne fi li nga xam ne al ima imaan an nazar ci la war ñu war koo gën a xoolaat al muhtaaju ila imaan an nazar ma dakarna laka saabiqan min umumi hadith fa daynullahi ahqqu an yuqda loolu moom que loolu ci lañu mooy li nga xam ne nag lu ñu war a seetaan la kon mooy da gis ne même moom malgré li mu wax yooyu yëpp mbir mi xaw naa lëbëjoo ci moom que ne bu ne gars yi mooy kooku waru la fay fay bi du farata ci moom mais mu ngi naan waaye war nañoo seetaan nag waa jamaahir fa daynu la ahqu an yuqda loolu noonu malgré même bu dee ne ñoom waru fay gi ci dalil la war a tegu te bokkul ak ñun li ñuy wax ndax dali ndax ndax bi naan fay julli leen loolu mooy ki nga xam ne mooy da koy def ci waxtoom mais quant après bu ko bàyyee te tey ko après est-ce que nan la day fay ki ki tey bàyyi ko day fayam déet loolu du ñun loolu du du discussion bi mu ne ah mu ne al li tarki li li tarki qad xutiba bis salaat imaam ash-Shawkaani mu ne ki nga xam ne mooy daa tay bàyyi julli xat ah amaana xuuti ba ñu daal di koy ñu daal koy wax ak moom mooy mooy daal di koy jubleel kaddu gi wax wax ak moom bi salaati ngir mu julli wa wajaba alayhi mu mu daal di war ci moom ta'diyatuha fay ko day daynan mooy comme que moom moom non jooxe ko dafa ne woon farata ci moom mais li nga xam ne obligation la nga def ko boo ko deful parce que waxtu yu weesu na loolu day mujj nekk de ci yow tamu ne moom imam Shawkaani wa daynu la yasqutu illa bi adaa'i ta moom bu dee nag bu dee ne waa jumhur loolu mooy toppal leen ci seen loolu que ne kon nag mbir mi comme que ñoom euh, jooxe ko dafa ne woon farata ci moom waa ji defu ko mooy def ko ci waxtoom ba mu weesu mu mujj nekk det ci moom mu ne te nag du wàcc du wàcc loosu nit ki lu dul mu fay ko léegi bi mu waxee yooyu yëpp mu ne wa ida arafta boo xamee loolu nag alimte ci ngay xamee annal maqaama que ne bërëb bii daal surtout masala bii ñu ne minal madayiqi dafa bokk ci nga xam ne ay xat-xat lañ <laughs> mooy gis nga mooy lim ne taxayara moom dafa dem ba mbir mi ëlëmu ci moom xoolal imaam eh, kii al ah, cheikh ah, ah, al éthiopie lim wax xafidahullah mu ne wa ana aqulu man nag maa ngi naan hada mablagu ma nasara bi shawkaani yu qawla man yaquul bi adami wujubi al qadaa ala al aadi xaytu taxayara fi dafi xujjati al muujibin li quwwatihi wa wuduuhi wa'tarafa bi anna al-maqaama min al-madaayiq wa nahnu bihamdillaahi ta'aalaa laa naqa'u fi al-madaayiq bal naquulu ashal alladhii laa tudaayaqu ma'ahu laa tadaayuqa wa huwa wujuubu al mu ne lii mooy li gën a màgg li nga xam ne moom la imaam ash-Shawkaani rahmatullahi alayhi daal di dimbali ko di jàppale waxu ñi nga xam ne dañ ku bàyyi julli tey ko du fay dara. te mooy waxu imaam Daawud ak taalibeem bi ñoom Zahiri ñoom imaam Ibn Hazm ak imaam Shawkaani mu ne haythu tahayyara fii dafi hujjatil mujibin bi nga xam ne ci la dem ba ëlëmu xamatul nan lay delloowe argument wu ñi ne kooku day fay par force te waa jamaahir ndax li quwwatihi ndax ak dëgëram boobu doy ak ak leeram wa tarafa moom mu mujj reconnaître fa bi ma Shawkaani bi anna al maqaama min al madaayiq bërëb bii masala bii wax dëgg bokk na ci nga xam ay impasse voilà impasse vraiment lii moom impasse mu ne wa nahnu te ñun ñun nag waa jamaahiir ñu ne daa war a fay bi hamdulillahi ñu ngi koy sante yàlla ta'ala mu kawe mi ci la naqaw fi madaayiq ñun moom newuñ ci impasse quoi <laughs> moom bu demee di jéem a wax ke ne ku tay julli bàyyi ko doo fay dara moom mu dem di ko jéem argumenter ba ne mbir mi minal madayiq ci impasse lañu ne mu ne kantaa ñun waa jamaahiir ak ñun alhamdulillah bihamdillah ñu ngi sant yàlla ndax las la naqaw fil madayiq ñun nekkuñu ci impasse ñun li ñu wax bal naqul li am ba des dañuy wax bil ashali ci li gën a yomb alladi la tadayuqa ma amul benn impasse amul benn xat-xat bu ànd ak moom wa wujubul qada mooy que ne ku fi bàyyi julli tey ko day fay par force <laughs> kon loolu mooy li gën a dëgëran ah. que ne fi bàyyi loolu te loolu xadis boobu muttafaq du kii rek ko soloo sax ah. du imaam muslim rek ko solo mais imaam al buxaari it solo na ko fa daynullahi ahaqqu bil qada am na ne de detub yàlla moo gën a yey ñu fay ko uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa loolu it yonente na lay saab-saab nii dafa leer quoi loolu mooy képp kon masala bi mooy lan képp koo xamante ne nii dangaa bàyyi julli tay ko non yow dangay ngay par force par force par force non kooku moom da ngay par force mooy lii jamaahir wax moo tax a eh, tax Cheikh al Éthiopie pour wax la mooy liberté bi ñu am ñoom moom ak façon yi bi mu imaam Ibn Taymiyya bi imaam Ibn Taymiyya naan gars amuñu amuñu amuñu kii quoi amuñu benn dalil gaa yi gaa yi wuteeg li zaahiri wax laysa lahum hujjatun qatt yuraddu ilayha 'inda at amuñu benn preuve boo xamante ne nii la delloowe waxu ñi ne dañ moo warul que ni ki tay bàyyi julli warul mu ne moo la mu doon muy tontu ci loolu mu ne balaa lawum xujja waadiha si am nañ preuve bu leer comme ni muy dikke mooy avant muy tudd li ma la waxoon sànq mais lii kay gën leer di ba ne ban xujja moo gën a leer uqdullah falla aqu bi lofa fay leen bor yi ngeen yoreel buur yàlla ndax buur yàlla mooy ki gën a yeey ci ngeen fay ko ana ban

mooy ñi nga xam ne ñoo ne mooy ñi nga xam ne umul na bi adabil wujuub mooy ñi ne mbir bi faratu du farata ñoon ñoo amul benn preuve bu leer mooy <laughs> yéen ibn <laughs> ibn Taymiyya yow ak ñi ànd ak yow zahiri yéen yi ñi amul benn preuve bu leer mun na nag bàyyil xel lii ma la wax te nga def ko nag bil insaaf mooy nga bañ a nekk koo xam da ngay par parloog bi def ko lii mooy preuve yu leer yi waaw kon loolu mooy li gën a dëgër insha allah que ne ku fi bàyyi ju ku julli kii léegi nag euh, ku ku tay bàyyi julli léegi dangay ngay fay léegi nag wax ji mooy ah, kay am na benn masala boo xam ne day relier wu ak lii ah. mooy waa léegi nit koo xamante ne nii moom quatorze ans wu ngi julliwul te moo ko tey kooku bu ñëwee ba ba. ñam ñu waar ko wala kii mu dem ba reconnaître ba léegi nag mu xam ne bon li mu defoon jaaduwul léegi ngir mu commencer léegi di julli doo kon koo xam ne doon na julli ba 2005 après 2005 mu bàyyee julli quoi tay ko dootul julli ba 2017 muy 12 ans yu mu passé julliwul léegi nag est-ce que léegi wala 5 ans wala 1 an yu mu toog julliwul te tay ko wala un mois wala une semaine wala yu mel noonu léegi kooku noonu day kooku ci day fay julli ji wala di julli yooyu dañ naan ko waawow day fay julli fay faat loolu amul loolu moom mooy li nga xam ne amul fen julli yoo xam ne dañ naan la bàyyil ba xaw ma feewu ban weer xaw ma lan ak lan nga julli ko bu ko defee julli yi nga julliwul woon yépp mu loolu amul yonent bi alayhi salaatu salaam li wax dafa leer man nasiya salaata aw naama anha fal yusalliha mata dhakaraha fa laa kafaarata lahu illa dhalik képp koo xam ne dafa fàtte julli wala mu nelaw ba julli boobu weesu na ko julli jamono jam ko fàttale ko amul dara lu ko war lu muy def leneen amul benn kafaara mu muy def lu loolu mooy ne kooku day fay non amul ay ay bon bàyyil ba xaw ma àjjuma bi mujj xaw ma ci ban weer après boo ko nga julli xaw ma ñaata kii def ci loolu amul fenn loolu amul fen ku fi am 15 ans de julli yoo julli da nga koy julli da koy fay ah ah non koy fay da koy fay léegi nag loolu dafa am ñaari affaire ay possibilité yu am mooy ne waa ji julli yi ko rëcc yi mu bàyyi pas rëcc sax moo ko tey yi mu tey julliwu ko mooy ne possibilité mu xam ñaata julli lañ comme buñ nee cinq la mais cinq lay julli ah léegi nan la koy jullee loolu dinañ ci ñëw après mooy da koy fay fekk mu ngi xam ñaata la loolu da koy fay day fay nombre boobu noonu léegi nag mu des bu dee moom xam na ne daal xamatul nag kañ la xam na ne daal moom gëj naa julli mais xamatul ñaata jullee ko raw ña ñoo ñaata julli la bañ a julli la toog bañ koo julli xamatul ñaata la xamatul ñaata julli la xamatul kañ la mais daal leer na ko ne moom toog na ba bi muy fàttalikoo nii am na julli yu bari julliwuleen noonu xamul kañ la léegi kook muy def kon ginnaaw première tontu mooy dégagel julli fay faat fële loolu moom amul voilà charian xamul julli fay faat li mu xam ku fi fay ku fi bàyyi julli boo warul julli yonent mi alei satu salaam neen ko julli jamono jang ko fàttale ko wa aqimi salata li te jàkkante ne da ngay julli ay ràkk fële après moom mu remplacer la lool noonu non loolu yëkkatiwul lii di farata yëkkatiwu ko fen yëkkatiwu ko fen demal ci benn téereb xadis boo xam ne kutubu sitta wala téere yi même après nga gis fa yoo xam ne dañ naan la julli fay faat defal nga boo paree nga génn ci loolu daa am fu mu am amut léegi euh, léegi kon mooy loolu dégager ko fële léegi nag bu ma fi wax mais ñoom diw dañ koy wax mais après waaye ñoom diw buñ koy wax nag wax naa la loolu du argument ñoom diwam koy wax loolu argument voilà loolu mooy li nga xam ne du argument ñoom diw buñ la indilee ne la xadis bii wa ko wax mooy xadis bu wér je veux bien na indi je veux bien je suis ouvert à la à la à la discussion na mais loolu laa la ne doo ko trouver te yonent bi alei satu salaam li mu wax dafa leer kon nag bu ma ne ñoom diw wax nañu ñoom diw lu mu màgg màgg ak loo ko fonk fonk yeneen bi alayhi salaatu salaam moo war a tax nga fonk ko bu dee ku baax la te moo gin a ëpp waxam féete kaw waxu ñépp te moo ne ku fi fàtte julli walla nga nga nga nelaw kii ko na ko julli jamono ja ko fàttale ko te gis nañ léegi. ci masala mi ñu jóge këne jama xanafiya yi maalikiya yi shafi'iya yi xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñépp dañu ne képp koo xamante ne dafa tay bàyyi julli da koy julli par force loolu moo gën a dëgg kon nag bu ma wax julli fay faat léegi nag mu des waa ji nga xam ne kon waa ji nga xam ne kon moom affaire bi moom xam ne ñaata la kooku dañ naan ko léegi yow ni ngay def mooy xam nga ñaata julli moo la nga toog julli woo ko tay ko ah kooku da koy fay léegi nan la koy fay est-ce que day taxaw comme mu ne euh, deux ans la mu jël euh, multiplier julli mooy kii bu nekk cinq cinq julli par jour par jour yi léegi moom lay jël yépp paqueté ko ci benn jour dañ naan ko déedéet dañ naan ko kooku li gën a néew lu mu mën a def mooy comme li yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax comme boo demee ci mawaahibul jalil euh, boroom mawaahibul jalil mu ngi koy tudd foofu mooy ki nga xam ne moo ko tay bàyyi ba julli weesu ko mu am ci yu bari xam ne temps la mu takk ko ne lii laa war a fay kenn duna ko paqueteel yépp ci benn jour waaye bu jullee jour bu nekk mu julli julli ñaari fan comme bu jullee tisbaar julliwaat benn tisbaar ci wet gi bu jullee euh, tàkkusaan julli benn tàkkusaan ci wet gi bu jullee timis daal julli benn timis ci wet gi julli gee di def noonu di def noonu di di ko compter nag ba mu mat voilà léegi nag bu dee loolu nag mooy loolu dañ koo sopp noonu mais mooy bu ko mooy ndax bu defee loolu kenn du ne waa ji léegi kii moom dafa négligent non mais man na bu amee temps mu jot mu ne man léegi naa taxaw ma julli naa ngam loolu mën na ko mooy amul loo xam ne dañ naan fii la lii la c'est carré ku fi kii yée nii rek nga war a def voilà amul loo xam ne dañ naan jour bu ne lii nga war a def mais dañ lay wax ne le minimum mooy fekk bu dee ne ku lool dal bu jullee benn waxtu farata teg ci beneen bu mel ni moom kooku mënuñ ne waa ji dafa négligent voilà mooy na fexe daal liñ koy wax mooy na xool kenn kàttanam ak nan la koy organiser mais nu man di demee kooku day fay lool léegi nag mu des ba léegi bu dee xamul ñaata la nag. bu dee xamul ñaata jullee ko raw kook dañ naan ko day def li gën a dal ci xelam day def mooy day julli ba loo xamante ne nii leer na ko ne xel mi mooy dina ne mooy xolam dina dal que ne waa lii moom c'est mooy non lu toll nii nag que loo xam day ñëw ba ne non moom waaw lu toll nii nag moom moom moom fii non lu ma ci yokk mooy moo noo warul woon a ëpp lii non warul woon ëpp lii bu dee loolu waaw foofu lay yem waaju mel noonu. foofu lay yem sinon du bàyyi naan naa ci kon naa tànn ñeent rek non ban tànn ñeent na def loo xam ne bu ko defee xelam day dal lépp ju njortam tam ne man ah, ah, loolu que lii nii mooy li nga xam ne mooy li ma war daanaka daanaka def naa ko voilà kon foog naa kon jeexal nañ yooyu. Euh, naa jeexal nañ foog naa ne jeexal nañ loolu ci masala yi jëm kon ci wàllu julli bi ak ku ko faat ku mu faat ak yooyu léegi waa kay léegi ak tartiibu mu des masalaay loolu rek ñu walla loolu dama ko naroon na fàtte mooy tartiib léegi mooy koo xamante ne nii dafa fàtte julli Euh, euh, euh, suba mu fàttale ko ko waxtu tisbaar bi lan lay jëkk a julli tisbaar dugg na loolu li gën a dëgër insha allah mooy day njëkk a julli suba gi après mu julli tisbaar ndax yonent mi alayhi salaatu salaam comme ni ko gisoon ci xam Xandaq keroog bi nga xamante ne nii ci la ci lañu am na xam nga gisoon nañ ci benn riwaay boo xam ne moom yonent mi alayhi salaatu salaam dane tisbaar Seydina Jaabir tisbaar tàkkusaan yooyu yëpp dalee na faat ba heure timis lañ ko fàttaleku ndax dañoo préoccupé woon ak yéeféer yi ne woon seen kanam doon jàmmaarloog ñoom ak ñuy garder foofu xandaq ci biirum niñ ko gisoon kene après dafa wax ñu daati jàpp julli après mu julli tisbaar julli tàkkusaan comme ni mu ko doon jullee lool moo tax maalikee rahmatullahi nekk comme que dane mu julli taak tisbaar comme ni mu ko doon jullee ci waxtoom loolu mooy kon man faatatu salaa wala koo xam ne da koy fay qadaaha comme ni mu meloon al adaau yaxkil al qadaau yaxkil ada day niroog li nga xam ne mooy fay comme que loolu la mooy kon ci suuf timis la woon mais comme que saxaaba bi rek anhu da nekk mu julli ko comme ni mu ko doon jullee d'habitude kon loolu mooy wax ye ci suuf la ko waxoon julli tisbaar ak tàkkusaan ginnaaw ga mu julli timis te yooyu nag mu wax leen nee na mu julli ko comme ni mu ko doon jullee kon mu wax leen ci kaw kon mooy lool la mooy kon dangay ngay eh, bu dee cinq ci julli waxtu ci jour la ci jour bi loolu mooy da ngay toog eh, respecter tartib bi mooy bu dee man tisbaar moo jot mais fajar dama ko fàttee julli suba da ngay julli suba daal di julli tisbaar après julli bu dee ne yow par exemple te timis ga nga fàttaleku nga julliwoo tisbaar julliwoo timis ñoo julliwoo tisbaar julliwoo tàkkusaan timis jot loobu da ngay julli tisbaar julli tàkkusaan après julli timis sauf que par exemple ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah dañ naan non loolu bu dee ne par exemple li bi am priorité mooy ne loolu du farata fenn tartib bi noonu du farata mooy ne affaire bi moo tax ñoom ñu naan ndax ba parce que waxtu wi jot comme bu timis jotee yow fekk julliwoo woon tisbaar ak tàkkusaan bi gën a important mooy waxtu timis ndax waxtoo ma jot bee moom weesu na après da ngay julli timis après nga julli yooyu mooy ñoom loolu dañ koo sopp kese tartib bi ndax yonent ma sa sam def na ko mais daal mënuñu ne nit ki yow dee ko da war a respecter li nga xam ne mooy tartib bi waaye li gën a dëgër mooy dañ koy respecter ndax li yonent ma sa sam def keroog ci xandaq li mu def keroog ci xandaq kon nag euh, bon yaakaar naa ne yaakaar naa ne c'est bon yaakaar naa ne c'est bon yaakaar naa ne c'est bon Euh, kon xam naa kon dañuy yem noonu léegi kon benn masala ñu dese de bu ma fàttewul yéen xam nga bii passé yii nii dama leen fàtte woon ñëw dinañ ñëw ci xolu yonent ma lay saab bi mu ne samay ñaari bët ñooy nelaw sama xol du nelaw mais masala yi jëmoon ci julli bi dama ko fàtte woon après laa ko fàttaleku ma ne bon il faut kon ñu defaale ko kon bu dee ne fàttew ma dara kon bii di ñëw masalaay sikkar bi moo ñuy dese ci mbooloo te waxoon nañu Cheikh Omar dinañ gis li mu wax ci rimaah moom cheikh Omar al Fuuti euh, radiyallahu taala anhu insha kon xam naa lool kese ñuy dese de bu ma fàttewul leneen euh, insha allah loolu mooy waxoon comme ni ñu waxoon la nag mooy du ñu jël de A li mu wax li mooy dañuy cibler ci li mu wax di tànn kii dalil yi ngi ak yenn argumentation yi duñ indi yëpp tamit. yi muy wax ñoom ak Cheikh Zarruq ak yu mel noonu yooyu nañ xool yan lañ ciy jël ndax bunt boobu du bu boo bëggee lu ci gën yaatu nga dem ci li ci suñu sëriñ di Sharaab ci Rima mu ngi ci archive yi ku ko bëggee gineyaatal nga dem foofu mais ñu dañuy cibler quelque kii rek ngir luy dëgëral que ne mën naa nekk insha allahu taala kon xam naa kon dañuy yem ni